ci xasaay yi te bëgg itam bopp yëpp di mel ji ma ne daal dafa bëggoon mu xam yan xasaay yi moo gën a jàpp bi ci ko jàng ndax xam na ne xasaay yi sëñ ci taal bi bari na waaye gis na ni ah am na yoo xam ne ñoom moo moo gën a féete seen wàll ñu bëggoon daal ñu leeral leen jàng xasaay daal nan la ñu koy jàngee ak yan mooy yi xam ne war nañu koy dund di ko ak bismillah kon defe naa jéem rek la xamu barki dee waaye bu jege la tasaay ji yëpp dafa mel ne alquran faqru maa tayassara min alquran lépp lu la ci jàppali ci jàng ko jàng ko jàng ko lépp am njëriñ lépp ñoddi ak jañ la gis ngeen sax ci xikam fi sëñ bi waxe naan li ma bindoon bi ma daatal dem ci géej gi nangam ak nangam lu ci dul li ma bindoon ngir jàngalee lislaam bi ma jógee ci géej gi ba bi ma ñëwee ci yéen at mi nga xam ne déwén laa fay jógee muy ama shahid naa bi karam nangam ak nangam la ba ci li nga xam ne moom la bind gannaaw ama shahid naa bi karam ba biir fiy jógee xam ne lépp ñoddeeg jañ la lépp loo ci nam mu am itam benn benn ci xasaayit yoo xam ne li tax a jóg lépp la ko tax a jóg waaye am na ay particularité maanaam ay xususiyaat xususiyaat yooyu am na ci yoo xam ne lu ñu leeral la daañu di wax ne ku bëgg sa xol set jëm ci yàlla di faral a jàng Mawaahibu Naafi ku bëgg sa mbiri àdduna yi fil faral la jàng muwaahibu naafi ku am problème jaaxal dil faral la jàng rahmaani rahim jooju rabbi bi ma borom fegal la pexe noon ak ngaañ di faral la jàng waqaani xafizun qaahirun jalla maaniu koo xam ne kii bëgg ngaa mucc ci musibay adduna ak musibay àllaaxira ak i accident ak ñaaw-ñaaw ñu faral a jàng sindiin waaye lépp aju ci yéeney murit bi fi xolam toll bu joxee xasi xasaayid yi xaqam ndax xam ngeen ne xasaayid yi xusuusiyaat ci nekk daanaka ñu ko ci leneen ndax alquran lu difficile la dañu wax ne ñi koy jàng ñetti xaaj lañu kon lu jafe la bu fekkee ne tam bi laaj na ko mën na nañu àgg ci waaye di gën a itteel moo di ne ci xasaayid yi xam ngeen ne sëñ bi ci waxam dafa wax ne tawaytu tariqal qawmi waqtam tidaahi xam ngeen ne yoonu yàlla yi ñi ci jaar nga xam ne yàlla rek leen tax a jóg ñu xam charte yi xam ne yoon bi demee futtiku bàyyi lépp jëm ci yàlla xam ne ngërëmal yàlla rek ay seen lépp ak texe gu dab ak yéwénal seen mbirum bopp ak mbirum képp ku aju ci ñoom ni mu tracé yoon woowu ci xoqa yoon wu metti la ñii daa daañuy dox yoon wi ba mu jeex ci fukki at ñii fanweeri at ñii ñeent fukki at gis nga ni Cheikh Abou Yazid Bistami yi waxe ne bakkan rek a doy waar moom rek a naqari deret moo jafe mbir ñeent fukki at a ngi nii may jànkonteeg moom di ko jàngi di róor waxtu moo ko jàngee róor mu songaat na yoon woowu nga xam ne kon ñii dañ koy dox ci ñeen fukki at ñii ñaar fukki at ñii fanweer ñii fukki at sëñ Touba liñ ko jagleel mu di sopp gi mu gën a sopp yonent bi sa la wasallam ñu def ko xaadimu rasul mu di ko tagg waxtu wu koy tagg seen yoon woowu daf koy taxañ li tubaab bi wax brûler les étapes taxañ gi muy taxañ yoon wi nga xam ne kon ak jaamu yàlla la bu particulier goo xam ne bokkul ak yeneen jaamu yàlla yi noonu mu ci jaare noonu la xàllale nooyale yoon wi taalibe yi xam ne kon taalibe bi la yéwénal dëgg dëgg dëggi julli ba mu am ca ngërëmal yàlla lu jafe-jafe la lan koy amee ci koor lu jafe li mu koy amee ci jàng alxuraan lu jafe la waaye ci xasaay dii la gën a yombe net lu naa ko doon naa wax bii rek ci misaal ne ki nga xam ne dafa toblu ci ruuj am suuf boo ko ñaanee mu di la dogal suuf suñu ruuj rek la lay jox ki nga xam ne ji na ba noppi boo ko ñaanee njiif la lay jox ki nga xam ne dina ba saxle bay góob boo ko ñaanee mbool la lay may waaye ki nga xam ne bojj na ba togg cereem ba togg ndawalam boo ko ñaanee lekk rek ngay daal di def kooku maanaam ki am ngërëmal yàlla ba noppi ngërëmal yàlla ci wute ko ci moom la gën a gaawee kon xasaayid yi dañ cee def sirru yoo xam ne dañ ko jagleel murid yi ndax bi nga xamee ne sëñ bi ci njaal benn bi bi mu bindee masaaliku jinaan ak xoqa daara yi dañ leen daan jàngaloo xasida yi ca kaw moom ci boppam daana jàng xasida yi ci kaw am na jëmm yoo xam ne yu ñuy tudd daana téye ci seen loxo di leen ñu di ko jàng ca kaw loolu li ko waral moo di xasida gi ci murid moo gën a mën a fóot xolam moo gën a gaaw ci itam yóbbu ko ci ngërëm jox ko ngërëmal sëñ bi te moo amoon ngërëmal sëñ bi am ngërëmal yàlla li ko waral sëñ bi wax woo xam ne mu ngi bind xasida gi ci sopp gi mu sopp yonente bi ak xër gi mu xër ci moom xolam day toll foo xam ne jaamu yàlla bu fay yóbbu xolu nit jafe na ci diggante bi muy bindal loolu moo tax mu ne tabaytu tariqal xam waqtam ci daayihi boo xam ne dafa toll ci al ufuqul la'la borom la mu fa jëf du ñoo leneen li mu doon loolu moo tax mu am jagle boo xam ne beneen xutbul xaw su amu ko kon taalibeem te dañ wax ne picc su sabee picc rek koy tontu mbaam su naaxee mbaam doo nga koy son tontu naka noonu lépp lu mu doon kon roo yi ci yow ma alastu roo ya nga xam ne su borom santoon na leen ñu woote roo ya leen wuyu woon ñooy seen taalibe yi leen di topp fii lu ko waral ñooñu wuyu xeetoo gu ñu xeetoog moom ba tax ne kon xeetu jaamu yàlla da nga xam ne moo gën ci moom moom la ko suñu borom jagleel moom lay jagleel ña ko topp bokk na ci nag ba boo ko bëggee jëfandikoo am na lu mu laaj boo mënee laab laabal boo mënee jublu penku jublu penku na nga teewlu itam sëriñ bi bi mu koy bind xaal yi mu toll woon ak ni mu doyewaat nga xam ne daanaka li ñuy wax jox nañ ma kun ni mu ko waxee suñu borom jox na ma kun da ngay dal di teew teewlu kun jooju nga xam ne nangam nekkal mu nekk te du bokkaale du bokk ak bokk ak yàlla nguuram gi dara maanaam lu mu lu mu sédd la lu mu la sédd lu mu tibb jox la bokkul ak ngeen bokk ñam li kon xas bi. waaw <laughs> kon nag xasaay yi moom lépp faqra'u ma tayassara la pour ñoddi la pour jañ la bu ci nekk rawatina nag li mu bind bi mu diggante ama shahidna bi karam ba bi mu fiy jógee xam ngeen ne xasaay yu njëkk ya bari na ci yu mu wayaat ni ma waxee ne lim bindaat li tax mu defaat ko li mu wax ne la ma bindoon ba ma daataan dem ci géej gi yàlla nangu ko ñàkk a nangu googu ni mu demee ci moom mooy xasanaatul abrar yi sayyiatul muqarrabina ni ma waxee ne ñoom gendiku bu nekk dafay àgg ci yàlla foo xam ne bu geesoo fa mu toll woon démb fa mu tegoon yàlla ci réyal ko ak ci fooral ko màggal ko léegi fi mu toll ak ni mu gën a xamee yàlla ni mu ko gën a fonkee ruus na loolee sa xelam dem ca koy jàppe bàkkaar moo indi li muy wax naa nangam nanguwuñ nangam nangam wala mu liggéey ba noppi dellu liggéeyaat ko xam ngeen ne gës bu njëkk ba daf ko wayaat mooy bu njëkk ba daf ko wayaat ak way yu bari daf ko wayaat bu ko defee wayaat gi mu ko wayaat na muy demee day wuute bu njëkk ba wuute koo xam ne day tax mu rus sax ne fee mas na faa toll ba di jéglu suñu borom loolu mooy inna fatahna laka ko la maa taqaddama min dhanbika wa maa ta'akhkhara xam nga yonente bi salaatu ko suñu borom day wax ñu ñu jéggal la la jiit woon ci say bàkkaar ak li mu ji bàkkaar yooya nañu xam ni mu demee ndax nu mën a xam yonente bi salaatam fa ko yàlla teg ak ni mu fooree ni mu réyee ci suñu xol ngir nu mën gën a jëriñoo ci moom naka noonu kon xasida yi sëñ Tuubaa yi ak liggéeyam moom ak lépp lu taq moom ak lu ñu ne li ngi jóge ci moom wala lépp moo ko moomoon wala lépp lu ko féete fenn ñu ko foo xam ne fii fu foor a foor mooy may murit bi ngërëmal yàlla ndax moo koy may ngërëmal sëñ bi te moo koy may ngërëmal yàlla sëñ bi ni mu ko daan waxee ne seen bëgg gi ngeen ma bëgg moo leen di jëriñ waaye sama bëgg gi ma leen bëgg mun ma cee bëgg ba jëriñ leen kon murid bi buum gi koy yeew ci sëriñ bi moo di bëggeelam ak fonkeelam ak léyal ko ak teg ko fu foor foo xam ne ndax fa ko yàlla teg mun na fexe ba teg ko fu ñu toll mukk mënu la nekk ndax suñu borom teg na ko foo xam ne li ma dundoon lépp teg naa ko ci sa loxo nga wuutuma ci moom réyaay mënu koo weesu xaj ji koo xam yàlla mënu koo weesu ndax suñu borom allahu alamu xay suñu jàllu risaalaat yi xam na fu muy denc mbiram fa koy denc fu wóor lay doon koo xam ne kii bëgg nga caa jëriñu am na yoon woo war a jaar te lépp ci xol la aju asalaamaaleykum kon ci question boobu ñu yem foofu euh, Serigne Moustapha am na question a jox ah ñu kii ah, ñaar rek <laughs> ku ñuy wax Mor Ndaw dafay laaj ndax am na benn waliyu boo xam ne ci ñi jiitu sëriñ bi la boo xam ne mas naa tudd sëriñ bi wane ne dina ñëw wala lu mel noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu loolu am na am na benn waliyu bu rëy bu bokk ci waliyu yu gën a rëy bokk ci giir gu ñuy wax tàndaxaar tàndaxa ak giir la ci Mauritanie kooka ñu di ko wax Mouhamed Fall wala Muttaali Mouhamed Fall wala Muttaali moomu ci tariqa Chazaliya ci la bokkoon doon na way ñi nga xam ne ñi ñoo remplacé rasulullahi sallallahu alayhi wa ba fi yonente bi sallallahu alayhi wa ba léegi ba jamonoom mu ne juróom-ñett lañu juróom-ñaar ya yépp wéy nañ ci kanamam ba ñu wéyee ci kanamam maanaam ñi am ñu ko jiitu waaye jamono ya muy way juróom-ñett ñooñu ne ñooy qutbul xaws yi nga xam ne ñoo remplacé rasulullahi sallallahu alayhi wa ci kaw suuf daraja ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam yoroon yàlla ci ñoo loxom ñooñu la ko teg kam ko juróom ne juróom-ñetti nit la ñuy doon kam ko juróom-ñetteele moo di xadimu rasul mu dal di wax ne wa thaaminul xadimu bamba ahmadu man misluhu fi lgarbi laysa yujadu keleen juróom-ñetteel ku ñuy wax ahmadu bamba la wa thaaminul xadim ahmadul xadim xadim lay tudd xadimu rasul lay tudd ahmadu bamba ki nga xam ne kii am kemam ci soowu jënt amul te loolu am na juróom-ñaar fukki at sëriñ bi door a gane àddina euh, jërëjëf mbokk mi laaj loolu defe naa kooku la sëñ Moustapha wax lu leer la xanaa ñu dolli ci rek lim la waxoon li mu waxoon naka ku ñuy wax Cheikh Umarul Fuuti di ku ñëpp xam ca réew mënu jóge muy jëmm joo xam ne eh, xam nañ ne ñu topp sëriñ bi bi sëriñ bi feeñee ci zahir la waxtaan ci sëriñ bi ànd ak moom liggéey ak moom ci lañu ñu xam ci zahir waaye Cheikh Umarul Fuuti wax nañ ni sëriñ bi ci boppam toog naag njaboot gi ba yàgg mu ne man bëgg naa Mbàkke Bawol ndax ñetti yëf ndax fi laa ganee àdduna fi laa wattoo téeréb subhanahu wa bi fii it la ma Cheikh Umarul Fuuti fekk mu ne taalibe yi bëgg Mbàkke ngir juddoo fi jaaxalu leen wattoo fi téeréb yàlla bi mo bëggee ko Mbàkke jaaxalu leen waaye am na lool bu ngeen ko laajul da ngeen ko war a laaj mooy fi la ma Cheikh ji fekk na leer ñu ne ko loolu day moo ñu ci jaaxal moom lañu ñu bëgg nga leeral ñu ko mu ne leen Cheikh Umar xam na ne boroom jamono ngi ñëw ca kanam mu war a nag xam fan la jëmm jooju war a feeñe ci biir àdduna bi muy wëndeelu ci biir réew mi di ko wër wax nañ ni bi mu waxee ne dafay ziyaare si sëñ Mor Anta bi mu ñëwee sëñ Mor dalal ko mboolem dëkk yooyu nga xam ne ay jànkatu alxuraan lañu booru caaween dem ñëw ñëpp ñëw nañu seet Cheikh Umar foofu waaye sëñ Mor Anta Sali boobu jamono ji yàgg na mi ngi ko dalaloon ci kër fu ñuy wax ku Kude Caween guddi yooyu sant mbaw te dëkk Mbakke foofu la sëñ Mor Anta Sali dalaloon Cheikh Oumar Fouti ba mu ko fa dalalee Cheikh Oumar nekk fa ba yàgg mu génn eh, jéeru ca mbedd ma dox ab diir xool ne kër gële ko ko moom ñu ne ko mooy sëriñ bi la fi dalal mu ne leer ga may seet ma nga ca kër gële te booba ku baax kaa ngi wàcc ngir war ndik jamono te yëg seegul kon loolu defe naa leer na waaw dafa am kenn kuy laaj euh, sëñ bi mu ne dafa bëggoon a xam ba xam téere yi taarix yi ak téere yi taarix yi ak falsafa yi nga xam ne sëriñ bi daal daf koo bind ndax traduire nañ ko ci olof bañ man koo xam ci lu dul ñu koy dégg rek ci ay conférence ci yeneen ak yeneen langue yi waaw asalaamaaleykum pour ki dem rek doon nañ ci waxtaan naan dañoo yéex a jóg sax sëñ bi ba mu fi jógee ba léegi xam ngeen ne at yu bari la am na ci ñu bokkoon ak moom jamono toppoon ci moom bind ci moom ay téere ñu demee nekk sëñ Malam sëñ Malam Diop Dagana bind na Irwaaw Nadim sëñ Basiiru bind na moom itam Minanul Baaqil Qadiim am na ñeneen itam ñu ci bind bind googu nag maanaam yéex a jóg gi ndax ku fi jóge balay yàgg ñi nga bokkaloon jamono lañuy xam ci yow ñii ñëwaat gannaaw gi duñ ko xam ñi nga xam ne itam gis nañ ñi ko gisoon ñoom it buñ fa jógee ñeneen ñuy toppaat ñoom ñooy gën a umpale ay mbiram moo tax yéex a jóg gi wax te bu fekkonte ne ci jamono yooyu la ñu tàmbali woon a àgg ci bind ci ak dundam lu bari ba ñu gën xam ak dundam li nga xam ne noonu la ñuy jàng dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu jaar yëpp ba ci détails yi gën a sew yi ci gën a bari Euh, li ñuy wax tradition orale la maanaam dañ koy wax nettalent rek ñi di ko dégg di ko nettaliwaat ñi di ko dégg di ko nettaliwaat bu yàggee mu am yu ci yokk am yu ci soppi ko yu ci wàññi ko euh, noonu li mu bind li mu liggéey itam ñu bari ñi nga xam ne féete woon nañ ci wet googu jànguñu woon ñaare yeneen i langue bi nga xam ne dem nañu itam ba di jàng langue boo xam ne bokkul ak bi mu doon bindee ak bi nga xam ne ñi mu bokkaloon jamono te ñu jege ko moom lañu ñu doon binde muy lam ñu tubaab ñi gën a ñi njëkk a jàng tubaab di ñu soreek moom ndax ñoo xam ne ñii daanaka ñii doon jàng tubaab ñii doomi sëriñ si ak ñi nga xam ne nit yi këri diine dëgg nañu ñu yéex nañ koo jàng tax na bokk na ci ñu yéex a bind ñu yéex a traduire di mu bind ci jamonoy sëñ Abdou Lahat tàmbaloon nañu traduction boo xam ne ci ba tey làngu français rek la yemagun woon waaye nag wet googu moom mën nañ ne traduire nañ ci lu bari masalikul jinaan kooku moom mën nañ ne traduire nañ ko ci français traduire nañ ko itam ci anglais gannaaw loolu ñetti volume yooyu nga xam ne bind nañ ko traduire nañ ko xasaayit yu guddi yépp a ngi ci yépp traduire nañ ko yi nga ci xam ne itam sëñ bi daf koo bind ngir xamal nit ñi lislaam diggante tasawudu siraar tasawudu shubaan munawiru sudur ak téere yi deme noonu yépp juróom-ñaar yi nga ci xam ne tànnoon nañ ko yépp traduire nañ ko muy yu guddi def ko muy ñetti volume bokkul ak pan ñaari volume ak panégyrique yi gannaaw loolu euh, thèse bi ma mujjoon a di bind ñaar fukki téere yu sëñ bi bind ak ñett nga ca yoo xam ne publié guñ ko ñu ngi mayor ba noppi tàppi rek lañ ko defagum ni nga xamee ne Euh, traduire nañu euh, Masaalikul Jinaan ci anglais bu fekkonte ne euh, traducteurs yi ngemb nañu ñoom it noonu kenn ku nekk la nga xam ne sa jamono may na la ko ak sa capacité daañu traduire lu bari ndax mbir yi sëñ moom mbindam mënee su la traduire lépp yiñ ci gis sax yi ci feeñ sax mënee su la traduire yépp waxan waxat tumalaak yi nga xam ne doomu adama yi xamuñu ko jinne yi xamuñu ko digganteem ak boroomam la ay secret nekk ci yu tax ba mu ko bindee moo def ko muy lu fàddu maanaam mu nëbb ko ndax liggéey bu sell la boo xam ne yoonu doomu aadama yi nekku ci jaawartu bii ba ma bindee ngeen bu ngeen seetee masaalik bi ñetti téere laa fi dajale woon da ngay gis ñu def livre un livre deux amoon na livre trois moo doonoon jaawartu mu ànd ak chara ci tubaab bi nga xamee ne sëñ Abdul Ahad gis na ko gis na masaalik bi gis xoqa bi waaye bi mu gisee jaawartu bi mu ne ma kii de boroom ba mu koy bind boolewu ci woon nit ñi digganteem ak boromam la woon man daal sama xalaat mooy bu ñu ko mënee dindi ñu dindi ko loolu moo waral jaawartu bi nekku ci ndax damaa boole woon lépp luy tasawuf ci téere yu mag yi nga xam ne yu siiw la yu sëñ bi bind nga xam ne mën na jëriñ doomu aadama yi lu bari waaye nag ba tey noonu mu ko waxee boo seetee jaawartu wane wu ci yoon wooy jaar li ñuy wax xaatimatul mataafi booba mbindum ku àgg la ba àgg fa nga xam ne fa sës dara weesu ko dara mënatu caa tege muy sant boroomam def ci junj ci ci ay secret yoo xam ne warul a feeñ moo tax sëñ Abdou Lahat ne kii ba mu koy def boolewu ci taalibe yi boolewu ci ñeneen ngir boppam rekk la woon digganteem ak boromam loolu moo waraloon ñu dindi ko. la ma xiiroon ci traduire ko itam boole ko ci moo doon damaa gisoon ku ko traduire traduction buy doy doy ko waar bu ñàkk solo lool boo xam ne jëlale naa ne dafa bari njuumte ak ñàkk a dégg. tubaab ba it demewul na mu war a demee ci rafetaay waaye sax dafa amoon yeneen yi ca nekk yoo xam ne walbati waxi sëriñ bi la loo xam ne li dafay wax ne suñu boroom defal na ko ko moom mu ne day ñaan suñu borom ngir mu defal ko ko xam nga yooyu traduction yu doy waar la ndax booba nit kooka foofa la toll ci sëriñ bi dem na sax gannaaw gi ba toll foo xam ne xam naa bu ko doon defati du wax loolu ndax mu dina xam ko gëm ko wóolu ko xamit fa mu toll ci ci ci feeñ ci watu doomu aadama yi waaye daal li fi mu nekk am nañu xalaat yoo xam ne bu sottee daañu traduire lu bari ci langue yu bari ndax fi mu nekk am na ay centre culturel yoo xam ne projet la parce dañ ko yéene taxawal bu ko taxawalee léegi murid yi man nañ ne lépp lu ñuy jàng tubarkàlla ñoo ci ëpp boroomi xam-xam yi ko jàng bu dee ci langue yi bu dee ci yeneen xam-xam yi mu doon bu dee ci gëstu bi itam ñoo ko ci ëpple xam naa ne bu fekkente ne jumtuwaay yooyu ñuy tàmbalee euh, toppatoo buñ ko sotalee lépp lu so loo ci xam ne ni war na génn te mën nañ koo traduire daañu ko traduire ci langue yu bari ndax li ko wootee dafa bari bari na ay étranger yoo xam ne sax dañoo bëgg xam kuy sëriñ Touba ndax dégg nañ ko dégg rëyaayu mbiram te xamuñu dëgg dëgg na mu demee ndax li ñu jot a traduire rek bari ci ay tubaab ak i ñeneen nit ñoo xam ne sax ci lislaam la ñu nekk waaye gindiku nañ ci lu bari ndax defewoon nañ ne rek sëriñ bi sax culture boobu ak liggéeya lislaam xam ne jàngale l'islam du woon mbiram dañoo defoon rek dafa nekk mutasawif boo xam ne dafa dog rek jëm ci yàlla nit ñi wóolu ko wékk ko seen mbir di ay fanatiques yoo xam ne dañoo topp ci moom te nekkuñu xamuñu ne nit la koo xam ne dafa boole ñaari wet yépp ndax kaamil la kaamil mooy ki ñu wax ne laa yutfi nuuru maarifatihi noora warihi dafa njëkk a mel dafa mel ci sharia ni imam Malik ak Shafi ak Abu Hanifa ak Ahmadu moom nga xam ne dañoo ñëw ngir di keru yi sharia leeral ko nga xam ne kenn ku ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam junjoon na sëg ñëw ni ñuy junne diñ junjee ñëw sëñ Touba ak li ci hadis boobu ñuy wax naan Touba li ñu ko wax lil mi atirabat xam baadal alfin waaw ma ne ma bala xam mi atirabat baada nabi baadal baada alfin yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne rahimallahu quraysan fa inna aalimaha yamla'u tibaaqal ardi ilman suñu borom aalim ji dana diine suuf ci xam-xam ñu ne imaamu la te Shaafi yi ñëwagul mu ne an tadriban an yadriba wala yajiduuna aaliman a'la min aalamil madinati mu di imaam Malik booba imaam Malik dikkagul naka noonu ñeneen ñu bari imaamu Ahmadu Hanbal ak eh, mboolem eh, ñi nga xam ne dikk nañ fi di nit ñu doy waar ñoo xam ne adduna bépp xam nañ seen ngir liggéeyal gooy liggéeyal dëggal lislaam noonu mu junje woon te junj bi mu junj ci sëñ Tuubaa ci xadis boobu wéree moo gën a foor junj yi mu junj ci ñooñu loolu lépp nag bu dañu danañ dem ba mu leer ba nga xam ne yooyu yëpp dañ koy bind muy loo xam ne lii dañ koy fekk ci kàggu yi ku mu ku ko ku mu ku mu itteel nga ci téere bi seet xam kan mooy sëriñ bu boobee daañu bind ci moom lu bari bu ñuy defatee ay semaine culturelle yi nga xam ne yu njëkkoon def xam ne ébauche rek la dañuy tàmbali rek waaye li ma leen doon rapproché mooy bu ñu defee semaine def ay communication yu bari kenn ku nekk wet nga nga jublu ci sëñ Touba nga def ci ay gëstu ba bind ko muy li ñu bind nga xam ne essai la nga xam ne keneen ku jógaat da ngay dëgg ci loola gën a xóotal gën a wut ay informateur yoo xam ne ñu xam li ñuy wax la doon boole euh, critique boo xam ne euh, euh, autocritique lay doon génn yi ci wóorul yépp day dem ba nga xam ne bu ñu defatee bu soobee la semaine culturelle dana wuuteeg bi woon day fis fis goo xam noonu nañu ko su suggéré woon ci semaine culturelle bi ñu mujj a def bu ñu demee ñi nga xam ne dañoo bëgg a def ndax sëñ Tuubaa déjà bari na ñu def ci moom thèse d'état bari na trop bari na trop man ñu ma xam ñoo xam ne def na ci toog naa ci Montey mi nga xam boobu moo nekk directeur IFAN am benn ndaw tubaab bu jigéen la ñëw ne ko daal dafa bëgg def doctorat d'état déjà agrégé woon nga dafa bëgg a def doctorat d'état ci sëñ mu ne ko sëñ Touba ñi ci bind bari na lool da ngaa war a bind ci El Hadj Malick ndax ñi ci bind bariwul waaye sëñ Touba ba loolu ñu thèse yu ñu ci bind yëpp nga xam ne yenn yaa ngi bitim réew yenn yaa ngi fu nekk faaw ñu dem ba dajale ko bu buñ ko dajalee danañ gis richesse boo xam ne ndax kenn ku ci ne man gis naa monsieur Marquet wan na ma benn thèse doctorat du troisième cycle boo xam ne waa ji lu dul dajale ay titres yi maanaam amuwaani yi sëñ bi bind rek la ba mu nekk ab thèse Ummu Anaawi yi rek mu nekk ab thèse boo xam ne mat na trois cent pages nga xam ne euh, boo fabee thèse boobu booy lire booy gis euh, titre yi yow mi nga xam ne murid nga yow mu nga xam ne jàngkat nga yow mi nga xam ne ci réew mi nga dëkk réew mi Sëñ Tuubaa nekk da nga gis yoo xam ne yow mosuloo leen gis wala mosuloo leen dégg wala mosuloo leen xam man sax bi may def recherche yooyu ci ñaar fukki euh, ouvrage yooyu ak ñett nga xam ne moom laa traduire te publié gu ma ko gis naa ci yoo xam ne mosuma dégg sax seen tur ci ay recherche yu ma doon dem kon yaakaar naa ne dañoo soog a tàmbali yoon woo xam ne dañ koy soog a bu ñu ci demee bu soobee yàlla daañu àgg foo xam ne ah waxuma ay tees ñu def waaye sëñ bi ci boppam fi mu jaar fépp ak li lim bind ci liñ ci gis ak yeneen yoo xam ne yooyu ñu bari umpale woon nañ ko ci ndax chercheur xam ngeen ne ku ñuy former la pour mooy def recherche day war a am informateur xam itam linguistique dégg nga am na itam ay appareils yoo xam ne bu dikkee ci informateur bi bu koy laaj yi mu koy wax yëpp bu ko notee bu génnee bu jëlatee keneen jëlatee keneen moom ci bopp dana am esprit critique. xam naa question bi leer na. kon jéem a ngeen jégal ma toujours daan rek di leen ma fàttali. dama bëgg compléter koy li wax am na solo ci mbirum loolu mu doon wax nag. mbokk mi bind loolu laaj ko. Euh, tànk yi nga gis ni mu indi conférence bi loolu ci biir projet bi tax ñu mën a traduire téere yi ngay laaj ci la bokk boo gisee fédération bi ñu taxawal ko fenn fu ñu bëgg fa am kuréel dañoo ragal ne incha allah lañu bëgg lii nga xam ne mooy conférence yi ñuy sottandiku ak téere sëriñ bi daañu ko traduire ba bépp sees boo xam ne ni seesu fédération la dana am centre culturel boo xam ne loo bëgg xam ci sëñ Tuubaa boo fa defee xam ko léegi rek ci ni ma la ko mën a waxee New York am nañ fa barab boo xam ne fi mu ne actuellement ña nga ca di ko defar te loolu centre culturel lay nekk ak benn école ak benn juma dañoo bëgg lépp lu waaye war a xamati ci sëñ Tuubaa réew ma nga nekk ay taalu benn fare nga mën ko faa xam loolu mooy voyage bi nañ gëm ne voyage bi du voyage su xaalis voyage su leeral la voyage su dundal nit ñi la voyage su dundal leen ci dund sëriñ Tuubaa la tasaare mbiru sëñ Tuubaa xam loolu mooy warugar ci yéen ñi nekk fii ci Europe ginnaaw bu ngeen defee seen warugar seen diggante ka fa Touba te nekkal fa Serigne Touba. kon dafa am ko laaj euh, Serigne Moustapha ne ko daal am na mbir moo xam ne daal bëggoon na mu leer ci moom xam naa sax taalibe la mu ne dafa gis daal jamono ji fu waay gaañoo rekk ba ci àdduna bi yépp ñu di leen denc tubaa loolu nag mu jaaxal ko lool mu delluwaat amaat leneen loo xam ne bëgg naa xam luy sababu loolu ndax gis na ne nun ñëpp kenn ku nekk dëkk ba nga amoon ci réew ma daal genn wàll nga fàq na ba dem Tuuba te mel na ni bootul sax dafa gën a kër ya daal yaraax na mu bëgg laaj daal ba xam loolu daal nan la ko gisee moom sëñ Moustapha Lo loolu moom lu leer la daanaka jarul laaj sax euh, ndax lii laajkat bi laaj ci ne dafa gis dëkk yépp di bëgg gent ngir tuxu gu ñuy tuxu jëm Tuuba muy laaj loolu lu ko sabab loolu leer na lool ndax Sëriñ Tuuba bi mu sañcee Tuuba li mu léemoo dëkk ba boo moo di xasida gu ñuy wax matlabal fawzayni moom la léemoo dëkk ba mag ñi dañ ko daan waxe làkkub tuubaa di wooye xasida gi làkkub tuubaa ca biir xasida googee nga xam ne moom la aare tuubaa daf caa wax ne waxfir liman biha waxfir li kulli man biha qad sakana walilladi laha bi xayrin rakina yow yàlla maa ngi lay ñaan képp ku dëkk ci dëkk bi nga jégal ko maa ngi lay ñaanal képp koo xam ne kii fab na aw yoom jëme ko tuubaa moom itam nga jégal ko kon yaakaar naa toxu gi loolu moo ko sabab te it na ko nag waaw ñaareel ba it ca biir xasida ga ma nga cay wax naan wajlub laha alxayra min aljihaati assitti wakfiha an il aafaati yow yàlla maa ngi lay ñaan fu xéewal nekk ci juróom ñeen ci juróom benni wàll yi kanam ak gannaaw ak ndeyjoor ak càmmooñ ak kaw ak suuf xéewal gu bu nekk ci juróom-ñaari côté yooyu yëpp na nga ko xëcc mu ñëw Touba ginnaaw jamono ji dafa naqari fu waay nekk di fa liggéey ma ngay liggéey liggéey bu naq maanaam la mu daan war a am la mu daan am mënatu koo am te mu wóor ko ne Serigne Touba lii mu ñaan yàlla faw mu def ko te itam ay yeeg musiba yi bari lool ci réew yi te ñaan na wakfiha an il aafaati nanga nga fegul tuubaa ay gàkk ay musibaa ki mbas kon ginnaawul ñaan na te bu ñaane yàlla yàlla may ko ko te ñaan na yàlla xéewal yi ñëw fa ñaan yàlla mbas bañ a dugg foofa te mbas mi bari lool ci àdduna bi te xéewal yi bareetul ci àdduna bi ah te mu ñaan loolu yaakaar naa ne am yaakaar gunu am ci ne lii sëñ bi ñaan yàlla dana ko ko may moo waral nit ñi di tuxoo fa ñëwoon ngir def tuuba ab rawtukaay loolu mooy tontu dëkk gi dem gi itam nit fu mu faatoo ñu di ko yóbbu tuubaa itam dama yaakaar ne la nga xam ne moo nekk ci tuubaa ba xaadimu rasul bi mu wàccee ab liggéey ci sene ca ca njaareem bind ci loxoom wax cheikh Mouhamadul Moustapha ne ko boo ma yóbboo Touba tëb yéefar tiimu te kenn yëgu ko sa mbir dana defaru àdduna ak àllaaxira la mu seen ba bëgg dem foofa yaakaar naa ne euh, euh, moom la taalibe yi ba bëgg ku foofu waaye faatoo ñu yenu la yóbbu la Touba dafa mbokk mu ñuy wax Daawur Seck moo bind di laaj daal asaka yi ndax daal xëy na Euh, dafa war ci ñoom ñiy nekk fii te ñu bëgg xam daal naka lañuy ñuy génnee azaka. dafa am mbokk mu ñuy wax Daawul Sekk moo bind di laaj daal azaka yi ndax daal xëy na euh, dafa war ci ñoom ñiy nekk fii te ñu bëgg xam daal naka lañuy ñuy génnee azaka. bu jeex mën na am waaw bismillah alhamdulilah rabbil jërëjëf kuy laaj asaka ndax kuy la te bëgg nga koo def ndax yoo xam ne yàlla sant leen ko yonent bi ak sëñ bi sëñ Moussa ñaax na leen ci dégg bala ko ñu mën a def daf koy xam parce que xam ngeen lépp nit di jëriñoo muy muy commerce muy ak jur war na ca alal joo xam ne daal nit ki am na ko fekkee ne mbay la lépp lu ñu mën a denc ci tamit koo dundee ci asaka war na ca bis buñ ko góobee buñ ko daggee loolu nag lu ñuy bay bu dee ki nga xam ne day sàmm ak mu nekk la wax nañ li war ci jur gi muy gëléem muy fas muy nag muy mbaam li ci kii rek moo di li nga xam ne moom lañ ci war a laaj mooy lu jóge ci commerce wala kii liggéey di dajale kooku dañuy xam ne aji asakaal ji muzakki bi ñaar la li ko ñu li ñu tuddee mudir ak li ñu tuddee muxtakir mooy ki nga xam ne day jënd marchandise am di def ci magasin am waxtu yombee ni ki nangam ñor na bari na mu jënd denc ba mu jafe mu jaay kooku mooy mu mudir mooy ki nga xam ne fu mu gisee rek lu mu yaakaar ne bu ko jëndee mën na cee am dara mu jënd ko daal di jaayaat dara du sax ci loxoom ñooñu ñëpp bi nga xamee ne ah jaasir islam dafa taxaw gouvernement islamique dañuy sàkk ci ashora weeru tamxarit la ñi koy dajale di jóg waxtu wu ñu dikkee nag ki nga xam ne moom muddir la mooy ki nga xam ne fu mu gisee lu mu yaakaar ne bu ko jëndee rek dina ko bu ko jaayaatee li mu ak li nga xam ne am na ko ci marchandise ñu xëymaal ko ba xam na mu toll ñu daal di ki nga xam ne nag moom mooy muxtakir bi nga xam ne day denc ci magasin ba nga xam ne ah, waxtu woo xam ne na ba bu ko jaayee am ci ne ba mu jaay rek kooku moom daanaka nag kon nga daal di xam ne bu nekkee ci gouvernement yoo xam ne loola amul loolu itam yow yaa koy génneel sa bopp mu des nga xam nag day liggéey di denc wala ki am ay këram wala ay suufam wala dara di ko luye ay nit ñi ñu di ko fay ki nga xam ne day liggéey ñu di ko fay weer moom li mu am luñ ko fay lam ca aajowoo jëfandikoo bu ko jëfandikoo ba noppi la ca des bu ko dencee ci weer wii bu fekkee ne mat na asaka bu weer wi dellu see ca diwén sa la koy asakaal bu fekkee ne matul asaka la ca tegu itam bu matul asaka bu matee asaka bala koy asaka weer wa dellu si ci déwén si waaye bu fekkente ne matul asaka bu weer wa dellu nga xam ne bu dajalee ñaari desit yi fa muy mate asaka fa mu mate asaka rek bu dellu la koy asakaal nga xam ne kon ki nga xam ne day fayu di ko dundee ba dara du ci des asaka waru ko bu fekk ki nga xam ne itam nag day luyee ay këram wala ay toolam wala leneen lu li mu luyee mu ngi mel ne jur gi jur wala rasmal bi mu amee maanaam capital bi mu amee bi ci juróom kooku nag wa xawlu larbaai wa naslin kal usul wa taari laa amma yuzakka an yaxul bu fekkee na ngaa am lii te jëlee ko ci commerce bu matul bu matee asaka it bu dellusee ca ca bis ba dellusee ca déwén sa nga koy asakaal bu fekkente nag looy juróo la moom bu matul da nga ko waaye juróo nga ba mu mat asaka bu weeru dellusee fa nga ko amee woon da nga asakaal ndax dégg ngeen sew sew boobu maanaam bu fekkee ne lii da nga koo doon wala dañ la koo may wala mu dikkale noo xam ne du ci sab liggéey du ci jënd ak jaay loola bu matul asaka bu matee asaka it bu ca déwén saa rek nga koy asakaal bu bu fekkee ne matul asaka nga dem ba gannaaw gi leneen yokku ci muy ay solde leneen yokku ci itam bu bu bis bu weer wi dellusee du tax nga asakaal loola ndax li nga xam ne mooy li jur lii matul woon asaka waaye juru ko dafa dikke ni mu dikkee masalan loo xam ne lii daal dafa jur ki ak jur goo xam ne day jur wala euh, capital boo xam ne da nga ciy da nga ciy jënd ak jaay kon fi nga amee capital bi waxtu amee waxtu bu matee asaka ci diggante bi doo nit ba fa matee asaka ñëw fi mu tàmbalee nga koy asakaale bokkul ak loo xam ne nii nag da ngay am lii amee lii neneen amee lii neneen lenn lu ci nekk waxtu bu matee asaka bu at mi dellu see fa nga koy soog asakaal bu matee asaka. jafe naa dégg waaw lenn waaw jotewuñu dara dafa ne daal jotewuñu dara lenn lu ci ne waaye bu fekkee nag lii moo jur lii nit ki ak jur la guy jur wala capital la boo xam da nga ciy fi mu tàmbalee li nga njëkk am ba mu ba mu matul asaka yi tam weer bi nga ko amee rek bu dellusee waxtu bu fi matee asaka ci diggante bi doo dégg ba fa matee asaka bu wa weer wu dellusee rek nga daal koy war a asakaal ndax lee daf koy fekk si ndax moo ko jur léegi mu des boo génnee asaka gi ñi ngi koy jox loolu itam lu import lu important la ndax ndax comprendre ngeen li ma wax waaw li nga xam ne daal dafa jur lii moom bu matul woon asaka it waxtu fu mu demee mate asaka doone ba fa mate asaka jot fi mu tàmbalee woon la ko la jur ko mu di ci njuloo wala ci ak jur goo xam ne day am doom foofa nga koy asakaale bu dee nag loo xam ne li juru ko len lu ci nekk fa mu mate asaka de weer wa day jëllu si waaye lii nga tàmbalee doo ko ci boole lii nga xam ne bokkuñu dara ne ki lii da koo doon lii dañ la koo may lii di solde lenn jotiwu ci ak moroomam dara lu ci mat asaka rek bu weeram dellu nga koy asakaal lu ci matul asaka doo ko asakaal li nga xam ne nag moom dafa dikkaat waaye lée ko jur moo xam jur guy jur la ay gëléem yu jur wala ay nag wala muy alal yi capital yoo xam nga koy juróo mu mat bi nga koy am waaye weer dem nga ba am juróomi weer mu mat asaka juróomi weer juróomeelu weer wu doone ba ñëw fi fi nga fi mu tàmbalee li nga jëkk am rek fi mu tàmbalee bu accès nga koy asakaal ngay asakaal lépp waaw léegi leer na mu des léegi ki ngay jox asaka yi gannaaw innama sadaqat lil fuqara yi faqir dañ ko jox asaka faqir mooy kan mooy ki nga xam ne amul lu ko doy ki nga xam ne dundam assuré wul am na sax dara ñàkkul du miskin waaye li mu am doyu ko faqir kon kiñ ci mën a génne mooy ki nga xam ne am na salaire bu wér boo xam ne dundal na ko te xam ne weer wu ñëw dana xam ne dana am lu mu dundee kooku bokk ci waaye ki nga xam ne léeg-léeg sax mu am lu ëpp dundam lu ëpp du dem ci ñaari weer waaye léeg-léeg mu toog du am lu mu dunde ci weer léeg-léeg du am lu mu dunde sax ci semaine bi kooku moom mooy fàttiir kooku daañu ko jox asaka wal masaakiin yi wala miskin mooy ki amul dara kii yelwaan wala kii ñaanaatu kooku daañu ko jox asaka wala aminina alayha kooku amatul mooy bi nga xamee ne gouvernement islamique la te ñu tànn ay fonctionnaires yoo xam ne ñooy wër di dajale asaka yi ñooñu lañ leen di fay salaire bañ leen di fay as ci asaka ji lañ koy génnee wal mu'allafati qulubuhum kooku itam dañ na mooy nit koo xam ne dem na ba intéressé ci l'islam waaye amul dara muy laaj ak a toppatoo nu lislaam demee di di laaj mbiri lislaam ñu xam ne itteel na ko xelam dafa nekk ci tuub kooku daañu tooyal xolam yëkkati ci asaka ji di ko dimbalee ndax mu mën a tuub ndax mu xam ne lislaam am na solo wa fi riqaab yi jaam boo xam ne day jotu ak ki ko moom ca ba jaam di am daani ko ci jox loo xam ne ni dana ko mën a jotoo ak ki ko moom ngir mu liibar ndax goreel jaam dafa bokk ci liggéeyal yàlla dafa bokk ci bari tuyaaba wal xaarimiina ñi nga xam ne dañoo am bor yu leen wër ba mënuñu koo fay ñuy jullit di gor ca bay gor jaam di am ñu ñooñu itam daañu leen jox ci asaka ji ñu fay seeni bor wa fi sabilillahi ci niki tey ñi jihaar ci yoonu yàlla léegi ñu ngi xare ji dañoo soxla ay warwaay ñi jënd ay gëléem ak i fas ñi jënd ay ay jaasi ak i arm ak yooyu daañu ci asaka ji ci la ñuy jël def yooyu le jënde yooyu le mooy wa fi sabil wala nit koo xam ne dafay tukki tumuranke jaar fii xëy na fa mu dëkk wala fa mu jëm am na fa alal waaye fii mu toll amu fi dara lu mu lu lu ko lu ko doy lu mu mën a jëfandikoo daal ci yëkkati moom itam ci asaka ji di ko ci jox bu fekkee ne waneel ne boppam bañ xam ne kii nii la demee wabni bi kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooñu la asaka war léegi nag li ñu tere ci asaka mooy xam nga kii ne ayeyoon a asaka war nga koo jox ci asaka ji nga jéggi ko dem ci keneen koo xam ne koo ko gën koo lot ëpp ko nécessité nga jéggi kii ngir jalgati ku ko def mooy suma taaddi bi tasadduqin xalat lu ñu tere la daañu tere itam ki nga xam ne danga ko daan jox dara léegi li nga ko war a jox nga féetale fi asaka ji nga génnee nga far ko jox te nga xam ne lu war la ci woon yow loo xam ne bu dul woon asaka ji ko koy jox nga jox ko mu féete fa naka noonu itam nga asaka ji nit ki defal la loo xam ne loolaa tax nga di ko jox asaka ji nit ki taxawu na la wala seedeel na la seede su rafet wala dara nga xam ne loo tax lii kat moo tax nga di ko jox sa asaka ji wala kii bu fekkente nag kii yeyoo dafa yeyoo asaka kee yeyoo asaka ki nga xam ne moo gën a sori te yeyoo kii gënu gënu la lott kii waaye sa mbokk la te du mbokk moo war a dundal wala mbokk moo xam da ko war a jox dara mu ko nga joxi ko sa mbokk moom ba tey moo bu fekkente nag mbokk boobu amu ci waaye kii la gën a jege moo gën a lott wala ñoo yem ci bi lottaay dana araam nga jéggi kii dem joxi ko kee ci gàttal ci mbiri asaka bu fekkee ne am na yeneen laaj waaye defe naa ne loolu doy na eh, laaj bi mooy laaj bi mujj bi kon Euh, noo ngi leen di sant gën gërëm di leen sant laaj euh, yi kon daal lay jeex alhamdulilah waaw ndax yow ci sa bopp xëy na sax xam ak gul ci mën a tànn ña gën a yeyoo asak nga jox leen ko nga xalaat ne moom gannaaw moo la gën a dégg lislaam nga xalaat ne boo ko joxee dana ko dugal ca dugal dugal waaye ya nga xam ne moom la lislaam santaane nga yëkkati ko jox ko kooku daañu ko def ci anam googu la ñeenat ñu bari di joxi ilimaan yi jàkk yi xëy na ilimaan dañuy jàpp ne ilimaan war na xam séré ba tax moo tax ñu di ko jiital te loolu mooy li war a amit donte nit ñi defuñu ko ñu di ko jox imaam yi imaam yooyu war ko séddale ci ñi nga xam ne ñu lott lañu te yeyoo asaka ñu jëlal seen bopp def ko moomeel lekk nañu loo xam ne jëlale naa ne ribaala la araam na waaye itam xaqi lislaam ji ci dugg bu yomal xiyaamee daañu leen taxawal gannaaw bu ñu fayee ñooñu seen i asaka ba noppi daañu ah, xaqi lislaam dana leen taxawal kon ki ngay jox muy koo yaakaar nga di ko jox sa asaka da nga ko koy jox ngir mu gën laa xam ñi ko yeyoo wala mu dàq la koo séddale dem joxe ko ñooña loolooy war a tax waaye bu fekkee ne du ko yeyoo asaka waruloo ko jox moom du lekk asaka ji doo ko jox mu di ko lekk kon sëñ bi pour compléter dafa am ku ci bëgg a dolli tuuti daf ne moom ndax intérêt banque yi dagal na. waaw loolu laaj bu rëy lu bëree bëri la day gën a guddeel fii waaye li gën a gàtt daal mooy intérêt moom intérêt moom dafa xaraam rek intérêt moom xaraam na dañ ko tere boo koy boo boo jëlee intérêt bi nag ñi ñeen nag ñi xalaat naan naa ko saraxe wala naa ko def ci yoonu yàlla lu daganul kenn mënu koo jaamoo yàlla sobe kenn mënu koo raxasoo ba set lu gannaaw xas na xaraam forme yi nga xam ne ci lañu mën a ubbee compte banque yi am na ci yoo xam ne du am intérêt wala bu fekkee ne am ay agio boo ko bàyyee ak ñoom agiographie dana ko jël ba mu jeex waaye li nga xam ne daal moom moo araam mooy nga nangu intérêt boobu jëfandikoo ko wala nga jox ko keneen koo xam da nga ko waroon a jox dara muy mel ne jëfandikoo nga ko intérêt daal yoon na lislaam tere na ko araam jërëjëf sëñ Sam kon bala ñoo ñaan ci kaw loolu defe naa ne ñu bari tey seen ok bopp ubbi gën a ci lu bari loo xam dañ ko bëggoon xam te mënuñu ko woon xam ñu leen ci sant bu baax ci leeral bi di leen sant li ñu bëggoon tamit mooy présenter leen El Hadj Clédor Diagne ku nekk xam na ko ci rajo Sénégal moom moo ànd ak sëñ bi fu mu nekk nekkal fa murit yi nekkal fa waa Kër Sëñ lépp loo xam ne ni ñu ngi koy def si le plan international dina ànd ak sëñ bi bés bu nekk day téléphoné rajo Sénégal bu journal jotee jox leen kon rendu yi kon El Hadj Clédor ñu ngi lay sant di la présenté mbooloo mi di la gërëm di ci li nga xam ni yaa ngi koy wax Sénégal ci ah kon jazaa anna xayran kasiran laa yéen tey yàlla na suñu borom defal jàmm yàlla na suñu borom taxaw biir ak bit yàlla na xiir ci boppam te jàppandilal nu aw yoonam bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi jaay cheikh alxadim radiallahu rek suñu xaasim ne wàccee boppam yéen noonu man mi gën a suufee ngeen féetale ma ko mooy baax lu mooy ñaan ndax yàlla na ko ñaan de. de fait écoute il est des moments des lieux et des hommes que la mémoire humaine et la conscience populaire inscrivent de façon indélébile dans le registre de l'histoire chaque peuple a ses meilleurs fils ses meilleurs serviteurs et ses héros C'est une vérité de tous les temps que ce ne sont pas les héros qui font l'histoire, mais plutôt c'est l'histoire qui fait C'est le peuple qui consacre les héros et les perpétue. Cheikh Amadou Bamba, qu'est-ce que le mouridisme Nous essayons autant que possible, malgré l'aiguïté de ce temps qui nous est imparti, de vous parler de Cheikh Amadou Bamba, de sa naissance, du milieu où il a évolué, de la formation qu'il avait reçue, de son esprit, de sa mentalité, de ses efforts, de son degré intellectuel et sa culture, et ensuite enfin sa sainteté. Tout homme, dit le professeur Sam, ami ou ennemi de Cheikh Amadou Bamba, emploie pour le qualifier en superlatif particulièrement laudatif. À savoir le Sénégalais le plus célèbre de son temps, un très grand homme de Dieu, le plus grand mystique de son époque, autrement dit, le pôle, le chef religieux, le plus original, le plus illustre poète sacré musulman, l'écrivain le plus fécond de la littérature arabe islamique du Sénégal, le marabout qui a le plus marqué son temps, son siècle, par son œuvre, sa pensée et sa conduite. Amadou Bamba, c'est celui qui a attiré les masses populaires sénégalaises de son temps, ainsi que les générations à venir des ténèbres opaques de l'ignorance, du matérialisme aveuglant qui égare l'homme et l'alien, le plonge dans la pure servitude sous l'emprise de Satan, le maudit. Le chef est le flambeau radieux qui éclaire le chemin du salut et de la vérité céleste. mu war a taxaw cinquante poètes mauritaniens di Amar par exemple tous des contemporains de Cheikh Amadou Bamba ce grand mystique l'ont chanté sur tous les tons dans des ordres réunis et imprimés un volumineux ouvrage par les soins du troisième calife de Touba cheikh abdullahi ahad ne vers dix huit cent am Mbàkke Bawol bourg fondé par son arrière grand-père Maam Maharam le jeune Amadou Bamba fit ses premières études coraniques auprès de son père lui-même conseiller du Damel Lat Dior roi du Cayor qu'il suivit au Saloum

dans un monde bouleversé, déchiré et corrompu. L'autorité qui venait d'achever la conquête du pays subjuguer les esprits, annihiler les volontés, intimider les croyances, la phobie des exécutions sommaires et de l'exil, la crainte de l'espionnage, tout paralysait toute activité. À noter l'obscurantisme des politiciens, la jalousie des tiers noirs du pays qui finirent par se rallier à l'oppresseur, soit par crainte, soit par désir, et leur tyrannie monstrueuse et sauvage, le complexe du petit nègre bafoué devant le toubab de tout Acadie, tout cela avait concouru à obscurcir l'époque de Cheikh Amadou Bamba. La ruée de certaines notabilités vers les cours de Damel, bref, le concours de tout ce qui peut aliéner l'indigène, comme on les appelait alors, et le mettre en marche de la société humaine, planer sur les cœurs et obnubiler les pensées des hommes. Alors, la confusion était totale. On oubliait Dieu et la religion. La plupart des hommes de prestige brûlèrent leurs vaisseaux, se lancèrent dans des folles équipées ou restèrent en cachette le cheikh brisa le carcan, orienta le peuple vers la conviction inébranlable, releva le moral bas par ses appels assurés et réitérés. Lancé à travers les contrées, il donna vie à la société physiquement, moralement et intellectuellement. Il apaisa les craintes, dissipa les ténèbres, guérit les maladies des cœurs et des esprits. il déclara devant les menaces terribles et de l'autorité et des, des et des conquérants, il dit, quiconque croit qu'un autre que Dieu peut nuire ou aider, celui-là aura des ennuis avant sa mort. Il ajouta, ni le mal, ni l'avantage ne peut provenir que de Dieu. Ne peut provenir ni des blancs, ni de noirs. il effaça le complexe des noirs devant quiconque. La couleur de l'épiderme, dit-il, ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Ne c'est pas des avantages que Dieu donne une exclusivité des seuls anciens, car ainsi tu serais borné et égaré. Cheikh Ahmadou Bamba avait enlevé la cloison qui séparait les noirs des blancs, les anciens des modernes. Pour tous les hommes sont égaux. La différence consiste en savoir, de l'homme. L'homme ne peut être mis au-dessus les uns des autres que par la science et par la crainte de Dieu. Mais on ne saurait dire que celui-là est mieux que أيسمن الله عند جولي ibliis isnaadaytoo biyaa wali